ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci saar bi nga xamante ne mooy suuratul maayida ci laayaab juróom benneel bi nga xam ne moo gëna a siiwe ci su ci aayatul wudu am na tamit ñu koy woowe aayatul tayammum <clears throat> muy laaya bi wax ci wàllu tiim te lool junjaloon nañ la ko ne boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ ci wute am ñoo xam ne dañ ne moo mooy bi nekk suuratul nisaa laaya boo bële mooy laayatul tayammum te loolale moom la ko mel ne al imaam al qurtubi raxmatullahi alayhi ci loolale daal di dogu kantaa ku mel ne al imaam ibn al arabi al maliki al faqih raxmatullahi alayhi moom moom da wax ne man daal lii xaw ma nuñ ciy génne mooy ne mbir la moo xam ne ñaari laay yu ko jaaxal la lool muy laay bii nga xamante ne nii <coughs> mooy moom lañ naan mooy laay bii nekk fii ak laaya bi nga xamante ne nii moom moo nekk fi nga xamante ne suuratu nisa ana ban moo ci aayatu tayammum loolu le noonu moom mooy ab moom moom mbir yooyu da mooy mbir yi daal da koo jaaxaloon mooy xamu ci ban la woon léegi nag kantaaku mel ni al imaam al buxaari yu rahmatullahi alayhi moom dafa mel ni dafa jéng ci li nga xamante ne mooy ne laaya bii nii la bii mooy laayatu tayammum waaye wute nag ak laaya ba nga xamante ne nii mooy laayatu bi nekk ci suuratu nisaa comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam alxaafid ibnu xajar al asqalaani raxmatullahi alayhi daal di junje daal di leerale ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy bi muy sharaa loolu la ci fatxul baari mu ne gaa yi al imaam al nag moom ni mu jëfale daa nëbbu ci ñu bari kene moom ayatul maida bii moom la jàppe moom la jàppe ne mooy laayatu ta mooy ayatu tayammum bi wax tiim loo xamante ne nii bi xayri taraddud boo xamante ne amul benn benn dengi dengi bu ci am moom ndax riwaaya bi nga xam ne moom la Amr ibn al daldi solo moom mu jaar ci moom mu di leeral foofu fële ne sayyidatu Aisha dane radiyallahu anha fa nazalat yaa ayyuhal mu wax laaya bii kon nag ñu ne way laaya bii moom mooy li nga xamante ne nii kon de mooy laayatu tayammum contrairement li nga xamante ne nii <coughs> moom la al imaamul Qurtubi comme niñ la ko waxe woon di wax mi nga xamante ne mooy boroom tafsiir bi raxmatullaahi alayhi kon nag mu ngi noonule walillaahi alxamdu wal minna bu ñëwee nag fi ñu yemoon ñu ngi woon kon ci wàllu njàpp gi naka la ñuy jàppe walla tàmbali woon nañ ba waxoon li nga xamante ne nii mooy waxoon nañu léegi ni ñuy def dañuy jël rek li gën a dëgër tey wax mooy gisoon nañ ne lii yonent ma lay saar-saam sopp li nga xam ne mooy waxoon na bu dul woon day bañ a xatal xeetam kononte kon mu daldi woon koy farataal ci xeetam mooy diggal leen ko muy soccu léegi nag boo ñëwee yéene waxoon nañ ci wàllu yéene ci lu gàtt léegi nag mu des <clears throat> léegi nag ginnaaw bi nga yéene tudd turu borom bi mooy bismillah waxoon nañ la ci xadiis boo li nga xamante ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te boroom xam-xam yu bari ne loolu moom dafa daif bu dee ñenn yoon yu bari yi nag yoon yu bari yi muy wax day tax mbir mi nag am na cosaan ba moo tax ñu nekk loo xamante ne nii lu ñu sopp la ci li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bu nit ki di jàpp mu tàmbale wax bismillah léegi nag ginnaaw loolu ana lan moo ci tegu nit ki li muy njëkk a def mooy day sotti ci ndoxam waxoon nañ la ni muy sottee ndox mi bu dee satala la yor wala bu dee ci ndab lay tibbe wala bu dee robinet moom day ubbi léegi nag tàmbali raxas ñetti yoon li nga xamante ne mooy ay tenqam te loolu comme ni nga xam ne noonu la ko seydina wa mawlaana Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan ni mu ko leerale ci xadiis boo bële nga xamante ne moo nekk ci saxiixayni mu doon wane ni nga xam ne noonee la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jàppee mooy fa xasala kaffayhi thalaatha marraat mu daldi raxas li nga xam ne mooy tenqam yi kon sa tenq yi mooy fi baaraam yi tàmbalee ba fi nga xamante ne nii mooy takku jara yi fi nga xamante ne fay takku jara yi foofale fi muy yem noon tenq yooyu nga raxas leen ñetti yoon ni nga koy raxase nag da ngay sotti lool amul ñu naan dangay ngay commencer ndejoor commencer càmm ñaari ngay tàmbalee ñoom ñaar ñëpp di raxasandoo xàlle li nga xam ne mooy baaraam yi comme liñ la waxoon ci xadiis Seydina Laqiit ibn Sabira radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko woon xallil bayna al-asaabi' ne ko woon daaldil xal booy jàpp li nga xamante ne nii mooy sa diggante li nga xam ne mooy <clears throat> mooy sa diggante eh, baaraam yi te xadis boobu walima al al al al arbaa mooy xadis boroom xadis yoo yële abu daawud boroom sunan yi <clears throat> muy muy sunanul arbaa al imaam abu daawud al imaam at-tirmidhi ak li nga xam ne al imaamu Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim daal dinañ koy solo kon nag loolu kon mu raxas tenq yi nit ki day raxas ay tenqam ñetti yoon yoo xamante ne nii noonu la koy defee nga xam ne am day sottee ndoo ci loxo yi ci benn bi daal di sotti raxasandoo leen ñoom ñépp mooy ci ndejoor bi nag ngay bu dee satala la yor moom lay sotti après mu daal di raxas ni nga xam ne mooy tenq yi boole ndejoor beeg càmmoñ bi lépp lay raxasandoo ba nga xam ne ci lay mat ñetti yoon bu paree nag ci loolu le loolu nag li ci gën a dëgër mooy ne loolu mooy raxas bu njëkk boobu du farata de voilà boobu moom du farata voilà mooy xam nga keroog waxoon nañ la cër yi nga xam ne moom la alxuraan tudd na la ñuy raxas bii nga xam ne moom ngay tàmbalee daal di raxas sa ñetti sa la sa tenq yi ñetti yoon comme ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne bu kenn yeewoo ci ay nelawam bu mu jël ay nelaw ay ay loxoom rek daal di koy sóob idastayqada ahadukum min manaamih bu kenn yeewoo ci ay nelawam fala yaxmis yadahu fil inaa'i hatta yaxsilaha thalatha mu ne bu kenn bu yewoo ci ay nelawam bum jël ay ñett ay loxoom rek daal di koy yoor daal di koy suub ci biir ndab li nga xam ne mooy ndabu njàppali wala ndox ndab li mi nga xam ne moom lay sangoo ndax fa na leen ndax moom xamul ndax kooku xattaa bu ludul mu daal di koy raxas ñetti yoon comme ni nga xamante ne noonu la xadiis nekkee ci saxiixayn kon nag mu ngi noonu ci la waxoon ne ndax xamul fa innahu la yadri baatat yadu xamul fan la ay loxoom fanaan kon nag loolu léegi nag bu dee nag loolu du ko yeewu kese mais jàpp kese ak heure bu ne loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon raxas tenq yi ñetti yoon comme ni ko Seydina Usmaan kon radiyallahu anhu leeralee loolu nag kon wax nañ la du farata ginnaaw loolu nag mu daal di jàll ci li ci tegu mooy su ma li bu ci tegoo lan moo ciy tegu mooy almadmada mooy nit ki day jël ndox daal di koy dugal ci gémmiñ gi bu ko dugalee nag ba ci biir mooy day day day tànq ak loxo ndejooram daal ne ko guux daal di koy guux daal di koy yëngal yëngal ko noonu yëngal saa mu dugal baaraam voilà dugal baaraam bi ngay gis loolu dara indiwu ko lu dul ñàkk a soccu gi ñu la doon wax naan la boo rayee sunna rek mooy foo jaar di nga dugal ci mbir yi loo xamante ne nii sunna xamu ci sunna jàngalewu ko mooy ni ngay gis nit ñi am ñuy jàpp di jël seen baaraam yi daanaka sax néewaa na nga gis <laughs> surtout bu wolof wala sénégalais buy jàpp bu dul def lool alors que loolu moom bokkul ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu salaam doonu doon jàppe noonu ah voilà neewuñ nag ku def sa jàpp baaxul waaye daal nañu xam ne loolu moom du sunna waaw waaw kay sunna mooy lan almadmada mooy da ngay ndox daal di daal di tànq li nga xam ne ci say tenq nga daal di koy guux yëngal ko yëngal yëngal daal di koy yàbbi dugalaat yëngal yëngal daal di koy yàbbi dugalaat yëngal yëngal daal di koy yàbbi waaye loolu dafa am nag lu muy àndal mooy almadmadatu wal istinshaqu ak ak al istinthar loolu nag mooy lan mooy al madmada mooy bu may bu may bu may kii bu may nekk koo xamante ne nii damay gàllax ndeku bu boobaa laay serax ndeku waale ci benn tànk bi benn tànk bi ma tànk lay def nii tànk daal di koy guux daal di def ci sama bakkan mooy dama koy enchaîner def ci sama bakkan léegi ak sama loxo ndejoor waaye daal di yàbbi li nga xam ne bu ma yëngalee sama gémmiñ daal di koy yàbbi kantaa li nga xam ne moom laa ndox mi ma defoon ci sama bakkan boobu sama loxo càmmoñ bi laay jële daal di teg ci kaw paxu bakkan yi mooy ci kaw ci kaw kii bakkan bi ci kaw waxuma ci biir de ci kaw waa ci kaw der bi noonu daal di ne comme nit ki buy ñandu rek def noonu noonu nga koy génnee léegi nag nga defaat tànqaat léegi si sa tenq defaat noonu daal di sex ci sa gémmiñ daal di enchaîner jàllale ci sa bakkan de ko euh, da nga koy xeeñcu ne ko daal di koy xëccu noonu boo ko xëccee nag da nga koy tagal foofu entre temps nga yàbbi yëngal sa gémmiñ li nga sexoon loolu mooy mat mada nga yàbbi ko léegi nag jëlaat sa loxo càmmoñ daal di defaat daldi mel ni kuy ñandu génnewaat ko loolu mooy al istinthaaru al istinshaqu wal istinthaar istinshaq mooy ni ngay xeeñtoo boo kii mooy ndox mi xëcc ko ba ci kaw ba nga xam ne day tag mu teg léegi nag après nag boo yàbbee la nga ko la nga guuxoon daal di ko yëngal ci ngay jële sa loxo càmmoñ daal di nag bës ne daal di ne fuuf comme ni nga xam ne booy ñandu bu ko defee loolu génn ñetti yoon loolu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na Seydina Laqit ibnu Sabira radiyallahu taala anhu ci xadis biñ la waxoon sànkte al arbaa daal di koy solo muy ñeente boroom xam-xamu sunan boroom xam-xamu xadisu sunan yooyu nga xam dañoo génne sunanul arbaa bi waxoofu bi mu nag waxallil bayna al asaabi' waxoon na ko nag wa baaligh fil istinshaqi lan takuna saayima ne ko mooy mooy nekkal koo xam ne da ngay jéggi dayo ni ngay defe istinshaq ni ngay xëcc ndox mi ci sa bakkan bi noonu def ko nang ci jégg dayo xëcc ko ba ca kaw ndax loolu surtout booy door a yeewu ndax waxoon na këni shaytaane day fanaan fi nga xamante ne nii ci xayashu xayashimihi mooy ci xayshumihi fa lay fanaan mooy ca nga xamante ne ca paxu bakkan ya ca biir shaytaane dafay nekk di fa fanaan moo taxoon mu ne idha istayqaza ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha bu kenn yeewoo ci ay nelawam nga daal di daal di def mooy sa mooy daal di xëcc ndox mi noonu ba ca kaw fal yastansir ba pare daal di istinsaar mooy génn gi nga koy génnewaat bu baax ndax seytaane kat day fanaan ca la nga xam ne ca paxu bakkan yi kon nag mooy mu ne ko woon ba baalix Seydina Laxit bu ñëwaatee foofu mu ne ko xëcc ndox mi ci sa bakkan bi ba ba mu des nag bu dee ne da ngaa woor ndax xam nga boo koy xëcc bu baax man naa am mu jàll te loolu day wane ne képp ku woor di jàpp def noonu ndox mi jàll loolu day wane ne kon ndox mi liy dokkoor nekkul rek luy dugg ci gémmiñ gi noonu waaye lépp lu jaar ci bakkan daal di jàll àgg ci mbàq gi loolu noonu day dokkoor loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jéggil dayo li ngay xëcc ndox mi booy jàpp di ko teg ci sa bakkan boo boo ko guuxee daal di koy jàllale ci sa bakkan nga xam ne mooy jàllale sa loxo ko ci kaw xëcc ko sa bakkan xëcc ko noonu mu ne na nga ko fa na nga ko def lu jéggi dayo ba mu des bu dee da ngaa woor tax loolu day bañ ndox mi jàll te bu boobaa mooy day dog koor gi kon nag ñu yem foofu ci loolu nag ñetti yoon la ko nit kiy def loolu li gën a dëgër nag du farata it contrairement mooy al istinshaq al madmadu ak al istinshaq li nga xam ne mooy liñ jële ci al imaamu ahmad ak mbokkam ni daal imaam ishaaq ibn rahawiya rahmatullahi alayhima bii di ñëw